وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض rawaahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix wan al imaamu alxaafidu nawawiyu rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi chapitre deux cent trente quatre baabu fadlil jihaad xadis mille trois cent trente neuf mu ne woon wa an abi miñ mujj woon gis mooy wa an abi Saciid radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min cabdin yasuumu yawman fi sabiilillahi illaa baacada allahu bidaalika alyawmi wajhahu cani nnaari sabciina xariifa mu ne woon xadis boo xam ne jàlloon na xadis mille deux cent dix-huit moo tax taxawuñu ci woon noonu walillahi alhamdu walminna tey ñu war a gis xadis bi nga xamante ne nii mooy bi ci tegu muy mille trois cent quatre-vingts mu ne wa an abi umama mu ngi jële ci bàyyi umama radiyallahu anhu muy al-Bahili an an-nabi sallallahu alayhi wa muy jële ci yonent saa saam xadis bu niroog biñ génn te ñu fàttali ko léegi annahu qaala nee man saama yawman képp ku woor benn bés fi sabilillahi ci yoonu yàlla dem ci toolu xare ba pare loolu rek di jaamu yàlla nga defaat ci beneen jaamu yàlla boo xam ne mooy koor ja'ala allahu borom bi dina def baynahu diggante kookee wa bayna naari ak diggante safara xandaqan benn ek benn ngandum dig digle benn fossé xam nga xandaq mooy tranché yi nga xam ne moom la nit ñi doon def ci seen ñu wër dëkk yi bu noon yi doon ñëw ngir protéger réew bi dëkk bi waaye ngir protéger leen ci ayu noon yoo xam ne ñu ngi ñëw waaye tamit ci forteresse yi ñu def diggante forteresse bi euh, balañ ci agsi foo xam ne dañ koy gas lu yaatu léeg-léeg ñu def ci ndox léeg-léeg ñu bàyyi ko noonu nga xam ne fas du ko mën a tëb waaw géléem du ko mën a tëb mu nekk loo xam ne ngir protection ci li nga xamante ne ni mooy noon yuy ñëw borom bi nag dina def diggante ki woor ci yoonu yàlla ak sawara dina ko defal loo xam ne nag moo gën a rëy yooyu yëpp mooy digganteem dina def dig dig loo xam ne day dox digganteem ak moom waaw boo xam ne nag xam nga ñun bi yoon naan ay fas du ko mën a tëbëk yooyu comme bi waaye yonent si ba alay salaam defoon di ñëw te Seydina Salman abul Islam radiyallahu anhu joxe woon xalaat boobu waaw mais ñun de Perse bu ñu noon yi ma soonan bett xandaq naa dañ doon ut ab xandaq boo xam ne moom lañ doon def boo xam ne moom lañ doon gas fosse bu rëy waaw lii bu rëy boo xam day wër dëkk bi bu ko defee nit ñoom duñ mën a jàll bii nag suñu borom yoneen saa salam nañu bii nag borom bi di def diggante kooku bi ki woor ci yoonu yàlla ak diggante safara bu toll ni asamaan ak suuf mooy waa ji day soree safara comme ni diggante asamaan ak suuf ni sori wantee du tol noonee la ko borom bi di soril safara mooy kooku waaw la yasma'una hasiisaha allah fa la ko boroom bi boole mooy ñi nga xamante ne du ñu dégg riirum sawara mukk waaw waaw ñooñu du ñu xamuñu lan mooy riirum sawara allah moo ñooñu ñooy ñam doon wax ne inna alladina sabaqat lahum minna alxusna ulaika anha yasma'uuna hasiisahaa wa hum fiimaa ishtahat anfusuhum xaaliduun laa yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqaahumul malaa'ikatu haadaa yawmukumul lazii kuntum tuu'aduun Allah ca suuratul anbiyaa ca fin mu ne ñi nga xam ne jiitu woon na ci ñoom ci man alxusnaa yiiw ngëm yàlla bu dëgër ak wiiru ci yàlla yaakaar yàlla ak jëf yu baax yi ñu doon def yiiw ngir seen borom oh. ulaa'ika anhaa mub'aduun ñooñu moom dañuy sore sawara waaw waaw sawara dañu koy sori te bokk na ci ñooñu mooy kii nga xam ne daa woor ci weeru ci ci ci yoonu yàlla yonent lay saasaam ne borom bi dina ko soril def benn digganteem ak safara lu toll ne xandax boo xam ne day tolloog diggante asamaan ak suuf laa yasma'una hasiisaha ak bi ñu génnoon ma min abidin hadis bi génn bii wees amul benn jaam yasuumu buy woor yow man benn bés fi sabilillah ci yoonu yàlla illaa ludul baadallahu borom bi dina soril bi zalika ci jëfam ju baax joojee kooram googee al yawma du al yawmi bés boobee mu woor wajhahu xar kanamam anin naari sab'ina xarifa lu tolloog soixante-dix ans <laughs> aw boo xam ne digganteem ak safara kooku it fii la ko borom bi boole te mooy fii rek waaw <laughs> ñoom ulaa'ika anha mub'adun la yasma'una hasiisaha du ñu dégg riirum sawara zafir googu mu am waaw waaw li buusoo ko duusoo ko wayaw di xotteeku sawara nga xam ne takaadu tamayyazu min al-ghayri kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala <laughs> ñoom du ñu dégg yooyu de <laughs> la yasma'una hasisaha waaw waaw bu ñu soree foofu fu ñuy ne wa hum fii mashtahat borom bi ne te ñoom fa la nga xam ne moo soob te moo neex an pusum seen bakkan ya xaaliduuna ca la ñuy sax muy aljana ya ñooñu laa yaxsunuhumul faza'ul akbar du leen jàqaloo mukk tiitaange gu rëy ga dañuy nekk ci dal malaaka yi di leen di di leen di leen accueillir di baagante ci ñoom di leen servir waaye di leen di leen bokk di leen tatagal di leen wax lan hada di leen accueillir soyez les bienvenus hada yawmukum lii mooy seen bés ba nga xam ne alladhi kuntum tu'adun moom lañu leen doon dig te ngeen gëmoon ko ba ñëw fii kon nag vous serez vous serez euh, euh, euh, honorés waaw <laughs> tey lañ lees lees di teral kon ki nga xam ne daa woor lii borom bi day def digganteem mag safara lu toll di benn tranché benn kàmb bu rëy boo xam ne du tolloog asamaan ak suuf mooy kooku sori na ko mu ne rawaahu xadiis bi soloo na ko at al imam Abu Isa at-Tirmidi rahimahullah wa qaala mu ne xadiisu bii de xadiis la xasanun bu baax saxiix bu wér léegi bu njëkk bi mooy est moom dong ko solo mu ngi di abwaabu fadaa'il al jihaad an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam te hadis bi nii nga xam ne noonu la ko imaamu at at at an-Nawawi rangalee moom biñ weesu taw fàttali ko lay Seydina Abu Sa'id al imaam at-Tirmidhi noonu la leen rangalee voilà. mooy dafa indi xadiisu Seydina Abu Saïd bi après mu teg ci xadiisu Seydina Abu Umama kon abwaabu fadaa'ilil jihaadi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fi fadli sawmi fi sabiilillah mu ne haddasanaa Ziyaad ibn Ayyuub al imaam Abu Iisaa rahimahullahu ta'aala mu ne nettali suñu sëriñ di Ziyaad ibn Ayyuub ibn ibn Ziyaad ibn Ayyuub ibn Ziyaad al-Baghdaadiyu Abu Haashim at-Tuusiyu rahimahullahu tabaraka wa taala génn àddina deux cent cinquante deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yazid ibn Harun mu ne ki ñu nettal mooy Yazid ibn Harun di Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid as-Sulami al-Wasiti al-Hafiz ñii ne Bukhari al-asl rahimahullah génn àddina la deux cent six rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana al-Walid ibn Jamil mu ne ki ñu xabaar mooy al-Walid ibn Jamil di al-Walid ibn Jamil ibn Qays al-Qurashi al-Kindi al-Kinani Abu al-Hajjaj al-Filistini al-Yamani al-asl rahimahullahu ta'ala kañ la gën a addina kañ la génn addina gisuma ko rahmatullahi alayhi an al-Qasim Abi Abdirrahman mu jël ko naan al-Qasim Abi Abdirrahman di al-Qasim ibn Abdirrahman ash-Shami rahimahullahu ta'ala génn addina la 112 rahmatullahi alayhi an Abi Umamata moom moo ko jëlee ci ki nga xam ne mooy Abu Abu Umaama di Suday ibn Ajlaan ibn Wahb ibn Amr ibn Aamir ibn Riyaah ibn al-Haaris ibn Sab ibn Amr ibn Zalaba ibn Qays Aylaan Abu Umaama la siiwoon al-Baahili yu muy saxaaba bu siiw génn àdduna fa nga xam ne mooy Shaam la 86 am nañu ne la 81 wallahu ta'ala a'lam wa man 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man saama yawman fi sabilillahi ja'ala Allahu baynahu wa bayna an-nas naari xandaqa kama bayna as-samaa'i wal ard haaza hadiisun gariibun min ha min hadiisi Abi Umaama gis nga ñun nusxa bi ñu yor xam nga Imaam An-Nawawi lu wax moom da ko indi mu ne bi ma ndee xadis dana rawaahu Tirmidi rahimahullah wa qaala xadisun xasanun saxiix mu ne imaamu Tirmidi de moo ko soloo ba pare mu ne xadis la boo xam ne xasanun bu baax saxiix bu wér mais ñun version bi ñu yor ci at-Tirmidhi bi ñor léegi rahimahullah li ci nekk wax naa la ko léegi dane hada lii xadiisun xadiis la gariibun bu tumuranke min hada min xadiisi abi umama ci xadiis sayyidina wa mawlana abu umamata rahimahullahu tabaraka wa taala wa radiyallahu anhu waaw mooy loolu waaw mooy imaamu Tirmidhi Nawawi euh, moom kon version bi mu ci am xasanun euh, saxiixa ci nekk loolu mën na nekk mën na nekk tamit def defle waaye loolu li mu gën a niru mooy ne moom version bi mu yoroon looloo ci noonu quant à ñun nag loolu newu ci muy hadithun gharib min hadha al wajh min hadithi abi umamata radiyallahu ta'ala anhu wa ardah léegi kon hadith bi euh, mooy kon gëneel ak suñu lëkkaale ginnaaw loolu ñaareelu njàngat suñu lëkkaale ak suñu bunt bii di wax di baabu fadlil jihaad yi ngëneelu jihaad mooy e, non seulement jihaad boo fa defee ay jaamu yàlla ju mel ni koor yow jihaad kese gis nañ fi ci téere bii ñu nekk moom kese boo fa demee ngëneel yi nga xam ne moom ngay am même boo ci boolewul woor boole woo ci yeneen yooyu léegi boo ci boolee yooyu nag koor borom bi day soril sa sa sawara comme ni du Seydina Abu Sa'id bi bii day soril te bu ne euh, nit ki mooy xar kanamam yëpp mooy yaramam mooy léppam ah day def diggante moom ak sawara xandaqan moo xam ne day day dox digganteem ak sawara gàndum tranché boo xamante ni nii day tolloog asamaan ak suuf <laughs> sawaay wax nañ la ko sànk ci aaya yooyu kon loolu gëneelam rëy na wallahu taala aalam alimamu alhafizu nawawiyu rahimahullahu taala léegi nag mu indi beneen xadis mi mille trois cent quarante et un mu ne waan abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man maata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu maata ala shu'batin min nifaaq rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu teg ci xadis bi jële ko ci Seydina Mawlaana koo xam ne it dakkantalam la gën a siiwe voilà mais Seydina Abu Hurayra moom da gis bi taay yi ñu ngi la doon wax rappelé woon nañ la yàgg nañ koo gis ay turam turam li ci wax yu bari yi alors que Abu Umaama moom gaa yi ju kii wutewuñ ci turam Suday ibn Ajlan voilà même bu dee na radiyallahu anhu moom Abu Umaama la gën a siiwee mais Suday ibn Ajlan moom loolu borom xam-xam yi wutewuñ ne noonu la tuddoon alors que Seydina Abu Hurayra moom <laughs> sab hadith wala xaraj ñoom wute gi moom <laughs> daa bari waxoon nañ la ko waaw lu ëpp ay cinquante ku nekk naan nii la tudd kii nii la tudd kii nii doona dé nii la tudd kii nii la comme ni al imam al hafiz ibn abdil bar an-namari al andalusi rahimahullah al maliki wax rahmatullah alayhi mooy dafa bari alors que kenn nag mu ñëw ci wa an abi hurayrata mu ngi jële ci sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu al hafiz ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na man maata képp ku faatu walam yaxzu te xarewul walam yuhaddis nafsahu te waxtaanu ceeg boppam bil ghazwi waxtaan la boppam ci xare masula toq ci xelam wala sax mu naan ah lool be maanaam bu kiiwee yu mel noonu kooku moom na ko leer ne maata faatu na ala shu'batin min nifaq kooku moom faatu na ci ab branche waaw benn bënk banqaasu naafiq ak naafiq waaw bu garabug naafiq bu taxawee am ay branche waa ji def lii moom moom bu faatoo ba faatu na ci benn ci branche yooyu mooy ak naafiq am na lum ci am <laughs> waaw wal iyaazu billaah min nifaaqin mu ne rawaawu hadith bi soloo na ko kan muslim al imaam Abul Husayn muslim ibn al Hajjaj ibn muslim al Qushayri an-Nisaburi rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong nga ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad benn bërëb kese la ko indi musnadu Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Abu Dawud al imaam tamit daal dina koy indi na ko noonu al imaamu an-Nasaa'i di Ahmad ibn Shu'ayb ñoom ñii ñëpp daal dina koy indi léegi al imaamu Muslim rahimahullah ku ci nekk ñoom benn bërëb nga woon al Muslim mu ne kitaabul imaara baabu damni man maata walam yaghzu noonu la ko suraax yi tuddee waxoon naa la deful bunt bi waaw ŋaññu bunt bi wax ŋaññu ki nga xam ne daa faatu taxarewu mu ne haddathana Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sahm al-Antaki mu ne ki ñu nettal mooy suñu sëriñ di Muhammad ibn Abdurrahman ah, ah, ibn Sahm al-Antaki moom nag mooy Muhammad ala Sahm bi am na ku fa ne muy Muhammad ibn Abdurrahman ibn Hakim ibn Sahm al-Antaki dëkkoon fële ca Antakiya di Antioche la ko tubaab yi wax bokk ci bilaadu Turki gi ci Sham gu rëy gi la bokkoon mais gaayam nga ni ñu dagge léegi suñu territoire yi lépp di caaxaan ci Sham la bokk comme bilaadu Sham euh, euh, ci kaw euh, léegi ci Turquie la bokk muy Antioche hmm? bilaadu muy dëkk boo xam ne bu siiw la gaay ba pare nekk ci yoon wi nga xam ne gaay buñ doon ñëw croisade yi foofu lañ doon yu bari fa lañ doon jaar waaw moo tax ñoom moom bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo doon gën a sonn <laughs> ville bu yàgg la nag <laughs> waaw bu yàgg la waaw waaw siru bu njëkk ga moom ci la bokkoon waaw maa léegi euh, en Turquie la bokk hmm? voilà Antakya waaw waaw kon nag mu ngi noonu quoi muy Antioche <laughs> Antioche léegi ci Turquie la bokk mais bon ci Sham gu njëkk ga la bokkoon di Syrie gu màgg ga Allah léegi nag bu ruy ga quoi léegi kon mu ne moom moom léegi moom mu ngi génn àddina moom deux cent quarante-trois fa nga xam ne mooy Antakiya ca dëkkam ba di Antioche rahmatullahi fa la juddoo fa la newoon moo tax al Antakiyu Euh, euh, euh, ba pare fële génn àddina rahmatullahi alayhi waaw qaala mu ne juddu gi dese naa leer waaye niru na ni foofu la qaala waaye fala ne woon fële génn àddina qaala mu ne axbarana Abdullah ibn al-Mubarak mu ne ku ñu nettala Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi mawla Abu Abdirrahman al-Marwazi gane àddina 118 génn àddina 100 quatre-vingt-un ñii ne cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi borom kitaabu zuhd an Wuhayb al-Makki mu jëla ko ci kuñ naan Wuhayb al-Makki di Wuhayb ibn al-Ward ibn Abi al-Ward al-Qurashi al-Makhzumi mawla Abu Uthman min Abu Umayya al-Makki rahimahullah waaye Makhzumi mawlahum la rahimahullahu ta'ala génn àddina 53 rahmatullahi alayhi an an Umar ibn Muhammad ibn al-Munkadir mu jël ko ci Umar ibn Muhammad ibn al-Munkadir al-Qurashi at-Taymi al-Madani rahimahullahu tabaraka wa taala génn àddina entre 120 ak 130 voilà euh, mu ngi noonee euh, moom mi waaw ah. <laughs> ndeysaan ah. kii day wax ne euh, al imaam ibn Hibbaan rahimahullah dane bokkoon na ci jaamukatu yàlla yi ah. dañ koo jàngal alquran mu mu mu daal di faatu quoi waaw <laughs> loolu euh, am na fu ko alxuraan tollu quand même parce que yooyu ku mu tollul fenn moom loolu dalaa yëngalul sax euh, mais euh, yooyu boo ko déggee yi gën a mat mooy xaal yi saxaaba yi meloon yi leen ñoo saa saa tegoon yooyu ñoo gën a mat mooy doonu ñoon jàng alxuraan ñuy trans wala di wadd wala di dee wala di xëm ñoom ñoo yoroon boroom xaal yu mag yi voilà yooyu ñoo gën a màgg nag waaw mais ci bëtu bu xamul day jàpp ne façon yii ñoom ñoo gën a màgg mais loolu mooy dañoo ñàkk a xam waaw boo bëggee xam li gën a màgg xoolal yeneen saa salam ni mu yare woon saxaabaam yi nañu ne woon loolu moo gën a màgg ci lu keneen xaal bu keneen man a nekk seen gannaaw kon loolu nañ ciy bàyyi xel waaw ah, wallahu taala alam an Sumayyin mu jëla ko ci Sumay moom gën nañ ko gis muy al-Qurashi Ah, al-Makhzumi Abu Abdillah al-Madani mawla Abi Bakr ibn Abdirrahman ibn al-Harith ibn Hisham génn àddina la 130 am na wuute rahmatullahi alayhi an Abi Salih mu jël ko Abu Salih di Zakwan as-Samman az-Zayyat al-Madani borom import export génn àddina la 100 rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jël ko ci sëriñam bu mag bi di Seydina wa mawlana Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu al-Hafiz ad-Dawsi Euh, euh, ëpp lum solo ci xadiis ci saxaaba yi radiyallahu anhu nettali en tout cas ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah léegi moom génn àddina la cinquante-neuf ci xilaafa sayyidina Muawiya ci li gën a dëgg radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man maata walam yaghzu walam yuhaddith bi nafsahu maata ala shu'batin min nifaaq qaala ibnu Sahm léegi ibnu Sahm ne kan mooy ibn Sahm mooy Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sahm di sëriñu imaam Muslim bi ko jëlee ci Abdallah ibn al-Mubarak léegi moom mu ne mu teg ci lii ne qaala Abdullah ibn al-Mubarak mu ne sama bi ma jàngal xadiis bi de di Abdallah ibn al-Mubarak al-Hanzali nee na fa nuraa anna dhalika kaana ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu yaakaar nañ njortu nañ ko ne xadiis bi ñii muy waxal mooy lii jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñu doon dund jamono yonent sallallahu alayhi wasallam waaw noonu la ko imaam Abdallah ibn Mubarak daal di euh, dégg dinañ ñëw léegi kon ginnaaw taxrij baa ngi nii la ko imaam Muslim yokk ci loolu muy lu am solo loo xam ne après dina ñëw léegi euh, imaam al-Qurtubi Abu euh, Abul Abbas Ahmad rahimahullah di sëriñu boroom boroom tafsir bi mu ne nag boo gisee waxu imaam kii bi Abdallah ibn Mubarak bi bala ñu fi jóge mooy loolu mu wax mu ne haythu kaana yaani haythu kaana al jihaadu waajiban ay mu ne yaani waajiban ayniyan waaw wa hamalahu ala an-nifaaq al-haqiiqi wa yahtamilu an yuhmala ala jamii' al-azmaan wa yakuunu ma'naa anna kulla man kaana dhaalika kadhaalika ashbaha al-munaafiqiin wa in lam yakun kaafiran wallaahu ta'aalaa a'lam borom al-mufhim mu ne ah lii imaam Abdallah ibn al-Mubaarak al-Marwazi wax de li muy tekki mooy dane kon mooy jihaad taa yooyu xam nga loolu gisoon nañ ko est-ce que farat la woon wala déet bi ñuy commencé euh, téere bi euh, loolu dellul foofu mu ne euh, li mu ci jublu mooy loolu mooy jihaad daa woon farata boo xam ne farataay jëmm la looloo après nag mu yen ko ci nifaq bi nga xam ne mooy nifaq dëgg-dëgg naafiq comme ni Abdullah ibn Ubay meloon ibn Salul kàccor bu mag bi ah muy président naafiq yi taa yonent bi sallallahu mu ne waaye wa yastamilu loolu loolu la boo doon wax bu jàppoon comme que jihaad jamono la ne woon farata après nekkatu ko parce que diine ji bon waxoon nañ la lu taxoon ñi doon wax loolu que ne njaal bi mi daa ne woon farata parce que diine ji daa soxla woon koo jàppale te yonent bi alayhi salaam moo taxoon sax suñu borom farataaloon hijra gi ci muhaajiruun yi nekk Makka ku ko man nekk fa te mënoon a ñëw defoo ko yow ci bàkkaar ngay nekk waaw fàttalikul feewu lan Anfaal loolu dañu ci bañ a jaaraat voilà. waaw walladina amanu walam yuhaajiru ma lakum min wilaayatihim min shay'in hatta yuhaajiru voilà kon loolu dellul foofu léegi kon euh, euh, moom mu ne comme que loolu la loolu moo taxoon woon farataay jëmm ci képp koo xam ko man bien sûr ñi nga xam ne ah, euh, ghayru ulil darar laa leer ba mu des ñi nga xamante ne nii ñooy dañu am ngànt léegi mu ne nag kon loolu la kon loolu moo tax mu ne comme que jamono jooju la woon kon après nag mu jeex voilà waaye euh, mu ne waaye sauf qu'affaire bi yenu nañ que ne que lool c'est pas que jamono jooju kese ah li imaam Ibn Mubarak wax nii lool mën nañ ko dégg waaye te à vrai dire sax di ñaareelu wax bii mooy li gën a dëgg que du du jamono yonent bi saa salaam kese de voilà. am na yaxumalu dañ koy yen ala jamii alman ja booleen jamono yi ñëw ginnaaw yonent bi alayhi salaam ba mu waxee wax ji ak ba nga xamee loolu ba àddina tukki la. bu boobaa nag maanaam lan la na kullu man kaana kadhalik képp koo xam ne nii la ma sa melo dund ci kaw suuf bii ci jamono joo man di dund deux mille nga dund quatre-vingt-dix-neuf deux mille mille neuf cent soixante-quinze mille trois euh, l'an trois mille l'an cinq mille l'an euh, seize mille nangam l'an dina am la wax du am képp ko yaakaar ne àddina bi léegi mu tukki yow yow amoon nga mooy léegi mu tukki par rapport ak li jàll voilà par rapport ak li fi xas a jàll daanaka dara desu ci comme yoneen saa saa waxoon ne digganteem ak saa comme ñaar yooyu tàllal ñaari baaraamam yooyu ngir wan ne diggante bi gis nga li eh, muy sàbbaale bi ci digg bi ni mu ni mu gàtte lu toll noonu la mais loolu bul jàpp ni ñun dafa tuuti noonu ci non loolu mooy par rapport ak l'histoire par ak mbindum yàlla mi ba bindee àddina bi ba indi fi jaam diggante looloo boobu muy wax. mais yow loolu bi ay milliards da dee milliards da dee milliards yu fi romb te yow diggante yonent bay saa saa ba mu fi jógeeg léegi rek matagul milliards matagul milliards waaw matagul milliards kon yow mooy yow saa waay kon loolu daa tax ñuy wax waaye.